Euh, insha allahu taala kon ñu ñëw fi ñu ñemoon hadis bi nag jaru ñu koy jàngat waaw bu ñu ko wax say jàng benn yoon rek baax na te am na yoo xam ne moom laa doon bu docteur man nañ bàyyi mais tamit tey nañ bàyyi <laughs> bu ñu ko xasee jàng benn yoon rek doy na waaw waaw te wax du yëpp la ñuy jàng sax benn yoon kese am na hadis yoo xam ne xaaraba bi <laughs> baw nañ àgg ci insha allah léegi kon ñëwoon nañ ci hadis numéro vingt ñaar fukkeelu hadis bi bi nga xam ne day nettali yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy hadiis Seydina Abu Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu waa ji nga xam ne dafa faatoon juróom-ñeent fukki nit bakkan ak juróom-ñeent mooy quatre-vingt-dix-neuf personnes la rey téeméeri bakkan ak yu manqué benn la faat ñëw laaj kan moo gën a xam ci ci ci gox bi ñu tegtal ko ja ab jaamukatu yàlla kuy lëlu di jaamu yàlla waaw. mu dem waa ji mu ko ndax man naa tuub wax ko ni mu demee mu ne ko déet mu faat ko mu demaat baru yàgg ah xelam demaat ci tuub mu laa laajaat kan moo gën a xam ci kaw suuf ñu tegtal ko boroomu xam-xam mu ñëw waa ji ne ko waawoo kan mooy dox sa digganteeg tuub am nga tuub kay ne ko nag ni ngay def mooy da ngay dem ci bërëb sàngam suuf sàngam boo demee foofu nga jaamu fa yàlla am na ñu fay jaamu yàlla nga ànd ak ñoom jaamu yàlla tabul dellu mukk ci sa suuf sa nga xamante ne nii sa nga nekkoon ba fay def caay-caay yu mel nii mooy yu baaxul yooyu ndax foofu alhamdulilah mooy suuf la soo xam ne ñu ko dëkke baaxul voilà mooy ardu suuf suuf su bon la mooy ñu ko dëkke yu yées la ñuy def ñoo ëpp moo tax nga mel noonu waaw léegi nag fii lañ ñemoon ne woon dinañ ci ñëwaat bii di ñëw ndax yu waxtu wi ah sikki sàkkaw ngeen wonoon moo ñu njëkk ñu taxaw ci rek bala ñoo jàll insha allahu taala eh, kon mooy ci li nga xam ne gisoon nañ ko am na yu ci joxoon a wax ah voilà que ne yonent bi alei salatua salaam waaw comme ni alquran di def rek moo tax mu ne ala inni utiitu ca hadith sayna eh, eh, Maadi Kari ibn Maadi ibn Maadi Kari voilà mu ne alaa waawee alaa yu ngeen ma yëgal leen man yëg leen ne oo oh, tiitul Qur'an oh, Qur'an dañ maa jox alquran jox ma lu mel ni alquran waaw mooy ni alquran ni di lu mel ni alquran di daganale def di jox ay qasas ay nettali yoo xam ne li suñu borom wax maa kaana hadiisan yuftara alquran amul benn nettali boo xam ne dañ koo sos too nag waaye ko doon wax naan yii c'est pas obligé mu nekk dëgg gaa jàpp ne seex la diine mais kooku waxam jooju ci boppam boo ko def yéeféer nga la mu tuubul mu dee doon la deewee waa yéeféer ñu naan ab seex la tafsiir ma ne waxam jooju ci boppam moo ko def yéeféer képp ku wax lu mel noonu te moom du jaasi la du lambda que n'est pas obligé ah nett yi ñuy nettali alquran wala ay qisasul anbiya wala qisas yenn qisas yi tout n'est pas obligé yi ñuy nettali foofu c'est pas obligé bu nekk dëgg wala ya'zu billah te suñu borom ne ma kaana hadithan yuftara waaw léegi kan la ñuy gëm borom bi wax lu leer yellul muy am ci alquran am benn nettali boo xam ne dañ koo sos te li ma leen ci nettali nekkul lu ñu sos am ku taxaw ne parce que la am na kaala am na négriété di wax yu mel noonu ñu amaana amul amaana ma ne waa loolu ci ci xàqu waajooju moom kooku loolu mu wax te moom du ab jaahil kooku ku xam di wax loolu yéeféer nga waaw <laughs> mais bi dal téeméeri tafsir boo waxee loolu yéeféer nga naanoo defoo dara yaa ko tay bind ko koo koy tuub yowaat rek nu mu deewee yàlla ndax tuub naa ko rek borom bee xam mais loolu moom kéeféer waxu yéeféer la waaw <laughs> mooy di joxe ay exemple di joxe ay nettal yoo xam ne ci lu tegu daa tegu mooy lu amoon la maa kaana hadiisan yuftara comme ni alquran di def waaw nekkoon na ci ñeneen jiitu woon ci waa banu Israël comme niñ ko woon hadis boobu waaw ak tarbiyatu bil amsal bi yar nit ñi di leen defar di ko jaar ci ay misaal yu amoon ba tax nga man cee jànge waaw ndax suñu boroom da koo def ibratan waaw mu nekk loo xam ne dañ ciy jànge di ci yeewu di ci téere ay leçon ñi nga xam ne ñoom seen saalu xel day nay dafa leer waaw yonentu saa saam jox ni ngir ñu xame ci ne ndekete nit loo mën a def ci lu yées buntu tub tëjuwul te gis nga bi mu am ak buntu bi ñu nekk baabu tawba mooy kii moom malgré lu yées yi mu def nii faat bakkan nga xam ne boroom bi dane képp koo xam ne dafa faat benn bakkan mutaammidan tay ko ci alquran kooku fa jazaa'uhu ko fayam mooy jahannama jahannama la jëm dafay sax waaw waaye yi waxuma la benn quatre vingt dix la faat malgré ñuy wax mu dem di borom bi quand mu ci wanaale nit lu man bi mel mel mel bu leen bu leen ko désespéré wuloo même bu dee rek waa ji ci buntu baar bi baar bi tout le temps ci lay ne foo ko fekk mu ngi yor bitéelu sàngara bu leen dem mukk ba ne kii yàlla du ko du ko jéggal mukk bul wax loolu de te dinañ ci gis xadiis boo xam ne bu mel noonu balaa nga xam ne al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala bokk ci xadis bi nga xamante ne nii buy waaj a tëj buntu bi dinañ ci xadis boo xamante ne nii noonu la mel <laughs> waaw waaw kon nag mu ngi noonu kon bu ñu gaaw naan ah kii moom yàlla du ko jéggal quoi kii yu bonam yi yëpp mu def ah déedéet mooy boroom bi da lay da lay jéggal ah. ak loo man yow ñëwal rek ñëwal ci bunt bi yàlla rek mooy yow ñëwal rek. buntub yàlla moom tëjuwul ngir tuub ak loo man di def ndax yërmande yàlla njëggalul yàlla moo gën a rëy bàkkaar bi nga def wala déet wa man yaghfiru dhunuba illa allah ana mooy jéggale bàkkaar yi ku dul borom bi tabaaraka wa taala waaw leneen luñ ciy kii te tuddoon tuddoon nañ ko bi passé mooy gëneelu xam-xam ci kaw di jaamu yàlla mu àndul xam-xam boroom xam-xam boo féete kaw jaamukatu yàlla boo xamante ne yi la muy def àndul ak xam-xam ngëneelu xam-xam ci kaw koo xam ne nee na day jaamu yàlla di lalu te feguwul dara ci xam-xam bokkuñu sax waaw te loolu bokku na li koy wane mooy hadith Seydina Abu Darda bi nga xam ne qad rawaahu ah ashaabu sunani wal imaamu Ahmad boo demee mu ngi ci sunan abu abu Dawud at-Tirmidhi Ibn Maaja da ko doon seen sëriñ ñoom imaam Abu Dawud imaam abu Ahmad rahmatullah alayhi daal na koy solo al imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhi Seydina Abu Darda taalibe bi daf ñëw di ko laaj waaw ci li nga xam ne. mooy fekk mu ngi ci mosquée Damas bi bi Dimashq fa la ne woon am ku ñëw benn waay ne ko yow Abu Darda de dama laa dikkal jóge Madinatul Munawwara Madina laa jóge da nga dëkkoon te xam ko te newoon fa ak sang bi sallallahu alayhi wa dëkk boobu li laa jóge waaw ngir benn xadiis boo xamante ne nii balaghani daal dina may jote kene yow da koy nettali jële ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa waaw mu ne ko Seyna Abu Darda ne ko mais lan moo la dikkal du kon commerce dikkalu la mu ne ko mukk ñëwuma Sham dëgg la arab yi bari woon nañ jóge Makka Medina di ñëw Sham biladu Sham la grande Syrie du dee du Syrie léegi ji ah non ay Palestine yooyu yëpp Jordan yooyu yëpp ci la dañ fa doon def ngir commerce ba alquran naan li ilaafi Quraysh ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf di junju seen seen yoo yële ñu doon def di voyage ngir di commerce Kassam ak yeneen mu ne ko kon yow dikkalu la ñëwoo fi ngir commerce mu ne déedéet. mu ne ko dara dikkalu la lu li nga ne moo la tax a jóg muy benn xadiis boobu nga dégg ne man mii dégg naa ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hein mu ne ko lool kese ma fi indi waaw mu ne ko nag ah te leneen lu dul xadiis boobu jëmmu laa jóg ndaw si waa ji ne ko déedéet xadiis bi kese ma tax a jóg dégg ko ci yow Seydina Abu Darda Uwaymir loo <laughs> mu ne ko ah fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne ko man nag Abu Darda da dégg naa ndawal yàlla li yónnent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man salaka tariqan ngir wane xam-xam ni mu ëpp doole jaamu yàlla wér di jaamu yàlla uti xam-xam ak am xam-xam xam-xam na mu féetee kaw kële toog nga day jaamu yàlla te ci lii dara waaw mu ne man salaka képp ku sóobu yonent bi saa saa képp ku sóobu tariqan aw yoon yaltamisu fihi ilma di làmbaatu di fa seet ngir la ko fa tax dugg ca yoon woo wële takk bagaasam jóge na réew ba réew wala gox ba gox wala quartier ba quartier yaltamisu fiihi di fa lamb di fa uti ilman xam-xam sahala allahu lahu tariqan ila al janna borom bi tabaraka wa taala dina ko yombalal aw yoon direct wu ko yóbbu aljana wa inna al malaika te côté bii gisoon nañ ko ci hadith sayna Safwan ibn Assal hmm? al-Muraji radiyallahu ta'ala an bi nga xam ne moom la waxoon Seydina Zirr ibn Hubaysh wa inna al-malaa'ika kon mu ne wa inna al-malaa'ikata la tada'u ajnihata ridan li talibil ilm te yonent bi alei satu salaam nee na malaaka yi alayhim asalatu wasalaam dañuy teg seen laaf yi mel ni kuy tapis d'honneur waaw <laughs> ridan ngir kii sàkku xam-xam ndax gërëm li taalibil ilmi gërëm borom sa kay sàkku xam-xam ci li mu newe yoon wi mu ne mu ne wa inna taalibal ilmi ba léegi ah, Seydina Abu Darda mooy nettali di jëli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu ne te sàkku ko xam-xam bi yastaghfiru lahu man fi samaa'i wal ard ñépp ñu nekk ci asamaan ak suuf dañu koy ñaanal yàlla njéggal sutura Allah hatta al-hiitaan fil ma hatta jën yi nekk ci biir ndox les produits de mer jën yi ñoom ñoom ñoom ñoom waaw ñoom ñoom ñoom gis waaw ñoom coof ñoom yaboy ñoom ñépp dañuy ñaanal ki nga xamante ne hatta mbaa këll ñoom ñépp dañuy lan muy baren dañuy lan dañuy ñaanal ki nga xamante ne nii mooy kii sàkku xam-xam borom bi jéggal ko wa inna fadla al-aalimi ala al-aabidi ka fadli al-qamari ala saa'iri al-kawaakib yonent bi alayhi salaatu salaam ne te <laughs> borom xam-xam bi gi mu am ci kaw ki nga xam ne day jaamu yàlla di lëru ne day jaamu yàlla di tëju di wéet naan day jaamu yàlla ka fadli al-qamari comme ni nga xamante ne nii noonu la weer wi dina leer ëpp ak leer ala sa'iril kawaakib bu weer woo xam ne fukkeelu fan ak juróom mu ne nay ne tey mel ni ah roolooru bu gànd waaw weex xonq wala weex tal gis nga ni muy yeere noonu boo ko gam-gam leeg euh, yeneen yeneen biddiw yi mu ne mu ne noonee ni weer wi ëppeleer yooyu am na leen ngëneel kooku ci yeneen biddiw yi nekk ci wet gi du koy gis ci feneen asamaan si nga xam ne feenu leer boo ko nattaleek wu weer wi du dara noonee la leen weer wi ëppalee gëneel ëppale leen leer boroom xam-xam di noonee la féetee kaw ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne nee na day jaamu yàlla <laughs> day wét di jaamu yàlla ka fadlil qamari ala sa'iril kawaakib ci yeneen yi nga xamante ne nii orbite yi ngay gis ak yooyee yeneen ci ma lay saa saam teg ci ne wa innal ulamaa hum warasatul anbiya waaw te kat borom xam-xam yi mu ne wa innal ulamaa te borom xam-xam yi hum ñoom warasatul anbiya ñooy nono yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne kon te borom xam-xam yi ñoom ñooy nono yonent yi alayhimu salaatu wassalaam tudd nañ ko fu fan yee mu ne innal anbiyaa lam yuwarrisu diinaaran wala dirhaman innama warrasul ilm faman axadahu axada bi hazzin waafir waaw mu ne te yonent yi alayhi salaatu wassalaam doon loowuñ nit ñi bàyyiwuñ seen ginnaaw lu leen nit ñi di dem ne loo xam ne diinaaran ay pièces u or la ay pièces ay ay dërëm wala dirhaman du caagante ne ay pièces yoo xam ne ci xaalis la déedéet innamaa li am ba des mooy warasul ilm li ñu donnloo ñay ñëw seen gannaaw te loolu lañ leen di donne mooy xam-xam kon nag fa man axadahu képp ku jàpp ci xam-xam boo bële nga xam ne mooy li ñuy donne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kooku na ko leer que ne moom axada jàpp na bi hazzin waafir ci cër bu mag a mag a mag bi gën a rëy sax moom la jàpp loolu di wane kon gëneelu ki nga xam ne mooy boroom xam-xam ci kaw koo xam ne day sàkku xam-xam lu day day day jaamu yàlla kese loolu moo tax al imaamu Tirmidi na ko noon al imaamu Ibnu Maaja rahmatullah alayhima solo xadiis boo xam ne ñu ngi ko jële ci Seydina wa Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne qaala rasuulullah waaw mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam na faqihun ashaddu ala ash-shaytaan min alfi aabid mu ne haadaa hadiisun gariib waaw mu ne moom Mawlaana Ibn Abbaas mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na waaw faqihun benn ku dégg fiqh xam boroom xam-xam boo xam ne day dégg am xam-xam bu xóot waaw moo tax ci riwaaya imaam Ibn Maaja bi faqihun waahid ashaddu ala ash-shaytaan min alfi aabid benn ku dégg xam-xam dégg fiq dégg xam-xamu diine am xam-xam bu sew ci fànnu xam-xamu diine yi waaw kooku ashaddu moo gën a tar ala ash-shaytaan ci iblis ci shaytaane min alfi aabid ci li nga xam ne mooy junni ñoo xam ne ay jaamukatu yàlla mil jaamukatu yàlla yu neexee ñooñu benn boroom xam-xam moo gën a tar ci iblis ci gaa yi le Iblis ñoom la benn borom xam-xam boobu moo gën a moom la gën ragal te moom mooy kii yàq ay mbiram lu tax parce que sawaay day ñëw di leeral yoo xam ne Iblis makaidu shaytaan yi muy teg waaw di leeralal nit ñi di tegal nit ñi ay mbir di leen gëm loole mooy dëgg te lépp di ay caaxaan borom xam-xam bi day ñëw leeral lépp waaw daal di leeral lépp xam ne lii nii génn li nga xam ne mooy dëgg bay naru kaamil baatil ci biir li nga xamante ne nii mooy taawu yu yàqu yi yu baaxul yi mu génn ci wan nit ñi ne lii mooy dëgg lii du dëgg iblis projet bi yàqu moo tax boroom xam-xam moom la iblis dina tiit parce que li muy gëmloo nit ñi yépp nga xam ne lépp ci ay yaakaar naa bon foog naa yooyu kese ko tax a jóg yooyu iblis boroom xam-xam bi mu ñëwee da koy leeral waaw di gëmloo nit ñi walla yéen daal fii li am solo mooy xol am solo. waaw yaamu yàlla baax na loolu yépp weddi wuñu ko waaye quand même waroo déranger nit ñi boo nekkee ci mooy façon nit ñi façon wax yooyu rek naan ay voilà voilà nit ñi waroo booy jaamu yàlla jaamu yàlla sa néeg nga bàyyi nit ñi nga xam ne nekk ci mbedd mi di jaamu yàlla wala feneen loolu di offense loolu noonu da war a respecter la vie de l'autre ak yooyu loolu lépp ay waxi iblis la léegi ki xamul ki xamul day jàpp ne waa lii nag moom xellu na parce que la waa ñuy tux cigarette daa bàyyi dugg kër est ngeen ko yow lu tax ngay tux ci foofu ci mbedd mi mais ki war a jaamu yàlla moom war a jaamu yàlla di war julli julli jot amuñu feneen ñu naan voilà waruñu koo def xam nga yooyu bàyyi ba def yooyu iblis ñu bari fii mu ne ci nit ñi jàpp nañ ne si si loolu mooy li kii bàyyil ba boo ñibbee moo tax idée boo fa ngay liggéeyee garaawul boo mën nga julli bàyyil ba ñibbi boo ñibbee gi julli lépp loolu lépp ci makaa'idu shaytaan pexey iblis yi nga xam ne loolu li ngay teg nga gis ñu bari nekk ci yooyu am ñoo xam ne dañ leen a xamee jaamu yàlla ay sikkar ay yor kii xam di wax wax lu euh, lu sell di gëm ne ñooy neewuñ ne newuñ ci loolu mais di tenir discours yooyu parce que amuñu xam-xam iblis yi jaare ci ñoom waaw wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum jaamukatu yàlla yi nga xam ne noonu lañ mel waaw alors que bu dee boroom xam-xam bi moom day xam pexey seytaane yoo yële ak ni muy jaar ngir daal di euh, euh, njuuy nit ñi bu ko defee mu tëj buntu yooyu nan la koy defee ci leeral affaire yi. wane ne lii nii du dëgg lii demewul noonu déedéet affaire yi lii la xam-xam bi lii wa tax parce que xadis sàngam kii sàngam lii mooy leeral te ne loolu waru la waaw. Iblis nag loolu day yàq projet waaw. moo tax gis nga gis yow gis nga bu coow yi bare addina bi ñu nekk addina lëndëm ku nekk di wax di diir yi di ñondi iblis di balbal loo ko cëppi cëppi hein yéen li leen war ñi nga xam ne ñoo nekk ci diine ji te xam-xam ñor leen talabatul ilmi fexe leen takk xam-xam bi te yàlla tax mu dëgër mu leen nañ te ngeen jëfe ko te yàlla tax après ngeen wasaare ko dimbali ci nit ñi te yàlla tax gis nga ñoom ñoom la ya iblis dina mere ke yi nga xam ne ay takk fii woo ay mbooloo gaa yi ñëw ñuy kii ja takk xam-xam amu iblis ñoom ñoom dañu day kontaan ci ñoom parce que moo tax it raykatu julli yi ci ñu la yu mel noonu yëpp iblis ñu mel noonu pourtant kenn neewul ne fii ñi bëgguñu jaamu yàlla am na yow te bëgg jaamu yàlla mais teguwul ci xam-xam iblis ragalul ñooñu ah wàcce leen kaamil yu leen neex iblis loo garawul maadaama ci folklore leen di dugal ak tamit ngeen bañ a eh, eh, eh, yeewu ci li yàlla tax mu andi leen fi mooy ngeen dina alxuraan doon ngeen di jàng ngeen sóobu ci biir xam dëgg dëgg li yàllay xaar ci yéen ak li tax mu andi leen ngeen koy jàng kese mais jëfe di jëfe mu leen dara iblis kooku moo gën mooy garaaw ci moom waaye kenn koo am xam-xam bu fa ñëwee ca ndaje ma iblis iblis lay mel parce que danaan kii yi ma fi masa def yépp tey la koy yàq waaw bu ñëwee commencé di leeral affaire yi par benn di leen wan ne mbir yi nekkul ne sama xel jàpp naa ne lii rafet na rek déedéet il faut mu tegu ci al qur'aan wa sunna ci al qur'aan ak sunna loolu moo tax Iblis <laughs> kookoo gën a tar ci moom moo tax waaw ah ah, ah faqihun waaw benn boroom xam-xam bu xóot kooku ashaddu moo gën a tar ala min alfi abid ci junni koo xam ne ay jaamukatu yàlla waaw kon nag affaire baa goog moo tax gis nga fadlul ilmi ala al ibada mooy mooy ci jaamu yàlla ndax al ilmu ci boppam jaamu yàlla mais mooy di jaamu yàlla goo xam ne yow façon xam-xam lalu ko waaw ngeen di demee rek yaakaar naa ak nii lañ ko foogee moo tax iblis mi mel noonu ñëpp lay nax waaw ka matali shaytaan comme shaytaane day fexe ku xamul da lay dribbler ca yàlla gam na nag mu danaa la bul def boo bañee di def del bul julli ngay julli ca biir julli ga lay lay ñëw fexe la yàqal dugalal na ci yoo xam ne day tax de toute façon doo ci génneeg dara waaw mais bu dee xam nga dangay xam ay ay pièges am nga moytu leen waaw gàllaaju iblis muy gàllaaju yàqal nit ñi te mooy gàllaaju réer moom réer la takk yow xam-xam nag ngay ràngoo gàllaaju iblis takk ci yow waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu kon nag ñu gis xam-xam moo tax kee yonent sallallahu alayhi wasallam ne bi mu ñëwee di tuub bëgg a tuub bi mu rayee quatre-vingt-dix-neuf téeméer ñu manqué benn dafa laaj ñu tegtal ko borom tam kuy jaamu yàlla raahib waaw mooy jaamu yàlla gaa ëpp xam-xam bi bu dee sax moo ko foofu mu gis rëyaayu bàkkaar bi moom la féetale kaw ci yërmande yàlla ak jéggalu yàlla waa ko boole ko ci waaye ba mu laajaatee fa dulla ala rajulin alim ñu tegtal ko ci góor goo xam ne moom kooku nag ah c'est lui moom boroom xam-xam la kooku moo ko leeral li nga xam ne moo mën a nekk te bokk na ci liñ ciy jànge mooy nit booy tuub da ngay jóge fa nga tuuboon mooy la nga tuub da nga ciy te lool taxawoon nañ ci bu baax ci introduction bi abi ah, al imam non ci buntu buntu bii nii introduction buntu bii ma mbëkkalu buntu bii baabu tawba li ci imaamu Nawawi doon wax il faut nga nangoo génn ca la nga ne mooy ne fii dana ko dëkk ba demal dëkk boo xam ne ñu seel la fa nekk di jaamu yàlla nga jaamu yàlla ak ñoom waaw ndax suñu boroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal nañu ne ulaa'ika al qawmu la yashqa bihim jalis waaw boo nee ñi nga xam ne dañoo nànd ci seen xam-xam ni koy tibba ci yàlla boroom xam-xamu plein di jaamu yàlla boo nekkee ñoom dañ lay tuuf ni nga mel dañ lay wàll ci ni ñu mel nga commencé di baax yi boroom ci yow di rafet ngay nekk ci ñoom malaaka yi di la wë di la muur seen yërmande yërmande seen boroom waaw ulaa'ikal qawmu la yonent bi saa saam ñoo ñoo ñi nga xam ne laa yasqa bihim jalis kenn du ñoom di texee di ngay nekk ak ñooñu looloo lay may tuub mais doo ne moo tax mu ne ko te te nga jóge te bul dellu sa dëkk ba nga nekkoon ndax boobu dëkk bu ñaaw dëkk bu bon la mooy ña fa ne ñu ñaaw lañ mooy boo tuubee dara da ngay ñeme cee génn man boo nee saway am na gaa wax dañuy jooytu man de vraiment xam naa ne moom football beeg yooyu ay raytaan yàq taaj mais ba kanam moo ci lang lan moo tax dina ci bëgg génn mais du ko man lu tax parce que tout le ñi muy waxtaanal affaire yooyu. championnat bi wala mondial bi Afrique bi Amérique bi yooyu ba léegi ñooñu ay copains wam lañ boo tuubee rek il faut ñooñu nga fexe arrêter sa digganteeg ñoom pas nga couper ñoom complètement mais mooy relation yu jëmati ci yooyu moom doo ko amateeg ñoom loolu il faut sacrifice boobu nga nangu ko waaw ba yow dootuñ la doo nekkati ci ñoo xam ne ñoo lay fàttali yooyu ndax fekk ñu la koy fàttali nan la Uber Eats bi commencé na champion de France. ak yu mel noonu diw diw ay julli ñoo ñoo ñooy kii boobu ñoom ñooy joué fekk yaa ngi dégg loolu sa xol da ciy demaat mais boo leen bàyyee ut ñoo xamante ne ñoom ay hadith lañuy wax ay alquran ak yooyu foo nekk ñoom loolu mooy seeni wax. seen waxtaan yépp mu ngi autour de alquran sunna autour de yu mel noonu wala hadis bi alquran aaya bi la li ci borom xam-xam bi leeral di dellu ci seen borom di toog di wét di def ay sikar di dellu ci seen borom ngay nekk ak ñoom bari léegi nga gis nga bàyyi la ne mais am na ñoo xam ne hybride la dañuy boole lii boole lii mooy dañuy nekk fii bëgg di nekk fii te ngarale manu la nekk waaw <laughs> waaw moo tax dangay gis dañuy nekk fii nekk fee bi. dañuy nekk sax ci kurus gi wala nekk ci la ñuy julli wala la ñuy jàng mais bu yële di xew xool gi fa lay gën a nekk waaw loolu nag début bi noonu lay ñaar lu tax mu koy dal noonu parce que day dóor mais bu dee ne day ñarali ñaar yëpp de toute façon noonu lay mujjee te bële sax lay gin a jox solo bii nag da di foog mu def ko rek kon foog nga nangoo simpeeku ci yooyu waaw ñi nga xam ne ñoom nga doon àndal di def caay-caay ga yépp moo tax mu ne ko suufu su bon la wax naa la suuf si du suuf si ngay tibb naan daa bon mooy ñu ko dëkkee bu fa dellu mooy yow miy tuub nekk fii ci ci Villeurbanne nekk fii ci Pikine nekk fii ci Los Angeles wala nekk fii ci Pékin wala nekk fii ci Montréal nekk fii ci Paris nan ngay def wala fii ci Bawol nooy def groupe ba nga doon àndal sa clip ga nga doon àndal di toj dëkk bee ka defi caay-caay foog nga daboog ñoom ndax fekk yaa ngi ànd ak ñoom. seen rendez-vous yi ngeen doon am nga koy respecté sa tuub du parce que tout à fait da ngay nangoo couper loolu dina metti waaye nag loolu mooy ce qu'il mooy li nga xam ne manula ñàkk ngir sa tuub daal di nekk tawbatan nasuha gu sell waaw mooy dogo yi nga xam ne ci nga nekkoon boo bëggee tuub ci dara dëgg la da dellu ci sa borom ngir mu jàppale la waaye daa am yu mu teg waaw sunnatullahi allati qad xalat fi ibadihi mooy tëralinu yàlla doxalinu yàlla bi ma nga xam ne moom la wéyal te moo wéy ci jaamam yi fi ma fa ne yéen ñii ñëwit ci ñoom lay jaar mooy boo bëggee yenn daa am lu mu laaj waaw boo bëggee am examen di jàng nga nekk salle d'examen di kii manoo nekk ak ñoo xam ne ñoom loolu du seen affaire saa boo wàccee yaa ngi nekk ñoom doo réviser doo def dara déedéet da nga leen di teganin ndee nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy lëru di ànd di nekk di daje di xoolaat kuur yi yi nga xam ne kii moo la ci tane moo la ciy dimbali yooyu mooy tax bu ëllëgee nga mën a yaakaar ne man nga am waaw mbir mi tuub nag moom la ku nekk la ngay jooytu naan xam naa ne ñaaw na ci man bëgguma ko waaye manuma cee deñ fokk nga nangoo def lii dogool ak lu mel noonu mooy suuf sa mooy la ña nga doon àndal defook ñoom fokk nga dagook ñoom le minimum lu man da ñàkk diggante jullit ak jullit loo ngay garder yàlla tere nag bu dee ay yéefar la waaw mooy ci relation ci nekk diggante jullit la gën néew ngay kii nuyoo kii ak yooyu ak kii waaye jeex na kantaa duggalante bu metti bi tax nga dellu ca bàkkaar ba loolu fokk nga pare ngeen dog ko waaw waaw dem kermesse ngeen fi ma sa nekke ay cinéma ay dansin nga bëgg a tuub ci lool manoo ne damay tuub ci dem sama soraanoo ay biir si ba pare yow na ngay doon àndal tout le temps yéen a war a ànd déedéet te ñoom leer na ni ñuy ko ba mais da ngeen di ba te doo nekk fu ñuy waxtaanee ci yooyu seen samedi soir yi ñuy joxante rendez-vous doo dem dina métti au début mais il faut nga def loolu kon nag comme li ciy def mën na ko kon bàyyil suuf sa nga ne woon bu fa dellu mukk nga dem suuf sa nga xam ne foofu am na ñuy jaamu yàlla nga nekk fa ak ñoom.